yow manoo ne non loolu jaru ko quoi affaire bu tuuti la quoi non jaru ko non fil umuri lu ndaw li ngay xeet jàpp ne boo non c'est c'est des c'est des minces décisions à prendre hein de toute façon ñaari affaire loo xam ne mooy graw y a pas trop de conséquences non parce que yu ndaw yooyu ngay xeeb borom bi mën na cee def lu man di génn ci waaw <laughs> waaw lu man di ci ak bay ak tamit yow ci sa mbiru àddina loo xam ne yaakaaroo ko woon moo tax bu ñaar yoo xam taxaw sa kanam nga war cee tànn lu mu ndaw ndaw ndaw bul xeet moo tax Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu daal di préciser na fil umuri kulliha ci mbir yépp waaw léegi nag mu nekk suurati min alquran loolu taxawoon nañ ci comme mooy comme ni mu leen di jàngale saaru alquran noonu la leen doon jàngale loolee comme tashahhud yi waaw li Ibn Mas'ud doon wax ne yonent way saa saam da leen ko doon jàngale noonu tamit ah waaw nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaam da leen doon jàngal. tashahhud yi comme ni nga xam ne noonu la leen doon jàngal alquran mooy yooyu daa nekk yoo xam ne yonent way saa da leen a jox yitte bu rëy moo tax nga gis saxaaba yi dañ doon wax ne comme nim ñu doon defal alquran te xam nañ ne lim doon jàngal alquran doonu koon jàngale leneen ndax loolu la ko fi boroomam indee ngir mu daal di leeral li nga xam ne moom lañ wàcce ci moom sunna bi mu ko jox te lim doon jàngal nit ñi wa an at al qur'an bokk na ci li ko borom bi wax ne dañ maa borom bi daf maa digal wa an atlu al qur'an may jàng al qur'an waaw mu noonu loolu bu ñëwee di jàngale loo xam ne comme noo nee mooy loolu am na solo kon nag bu ñu ko euh, euh, soofantal waaw kon nag mu ngi noonu léegi nag lan la doo mu ne ida hamma ahadukum bil amr mooy bu nit ki dogoo bëgg a def benn mbir voilà du xaatir kese loo xam ne daa rot ci sa xol kese ndax lii rot ci sa xol yi daa ba say daa bari waaw day day bari loolu lu ñëw rek lu rot sa xol moom mooy loo xam ne ñëw nga nag ba bëgg hamma waaw am ci yitte ngir def bu boobaa bul ñëw rek nag tàmbalee def na nga tàmbalee daal di eh, eh, laaj sa boroom waaw du du stadu lamma ah eh, xatraak yooyu déedéet ak ni mooy boo ñëwee ba jàpp neef yow pare nga ngir def ko loolu la léegi nag bu boobaa nanga nga tànnloo ida hamma ahadukum bil am fal yarka rak'atayn allahu akbar na rukon ñaari rakon waaw mooy ñaari rakka min ghayril farida yoo xam ne bokkul ak farata bi mooy kon exclure na julli fajar mënoo ne yoon julli naa ñaari rakkay fajar yi nga xam ne wala suba yi nekk farata léegi bon naa ci jaare loolu daal daal di koy listixaara defaare ñaanaale ñaanuk listixaara ji loolu déedéet loolu même bu dee ne al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ci al adkaar ay wane ne loolu mën naa nekk mais daal xadis bi waxul loolu waaw wallahu taala alam xadis bi moom eh, li mu wax daal mooy rak'atayni waaw te waxoon nañ la xadis sayna Abu Ayyub bi dana woon ko woon salli ma kataba Allahu laka jullil li nga xam ne moom la la yàlla bindal mën nañ ne loolu dafa joyu lii nag moo ko particularisé lii moo ko tënk mooy ñaari rakk kon eh, mu ngi noonee waaye bon nit euh, man na ne peut-être que rak'a yi da koo wax ala sabili tanbihi bil adna ala al ala que ko wax ngir euh, wane ne li gën a néew daal bu boobaa boo bëggee istixaar defal ñaari rakka kër mu ëpp ko lool war naa mën a nekk waaye insha allah daal li gën a dëgër mooy ñaari rakka quoi voilà kon nag mu ngi noonee eh, al imam an-Nawawi moom dane bu dee ñeent xoola al azkar bi nga xamante ne al muntaxab min kalaami sayyidil abrar moom al imaamu Nawawi mii bind Riyaad bi moom mu ne moo ko bind tamit fekk bi muy wax ci listixaara bi fekk mu naan eh, eh, bon dafa indi ay ñaan dafa indi ay ñaan yoo xamante ne nii ñoo jiitu ñaan yoo xam ne c'est quotidien nga xam ne jullit bi da koy soxla ñaan yi ngay wax azkaru sabah wal masa ak yi booy dugg néeg booy dugg kër boo génn ak yooyu xam nga lool nit ki lu bari la ciy def en tout cas ci bés bi après nag mu indi li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne c'est par occasionnel mooy ay gaar-gaar façon ñaan yoo xam ne yonente way sa salaam daf ñu ko jàngal mais c'est par tout le temps waaye mooy bu dee au cas am lu ñu lu ñu bëgg wala loo xam ne dañoo gaaral loo xam ne lu xew la ab bees bees wala loo xam ne ñu def bi daf ñaan yooyee mu ne nag bii nii ci la waaw léegi mu ubbee bunt euh, façon ñaan yooyu baabu du'a al istixaara après mu ne mu jënd xadiis bii ne solo nañ sax imaamul Buxaari jële ci Jaabir mu ne <coughs> mu ne boroom xam-xam yi nee nañ tustahabbu al istixaara bi salaa wa du'a al mazkuur sopp nañu kuy tànnloo yàlla def salaatul istixaara nga def ko julli bii nga xam ne moom la imaamul Seydina Jaabir wax fii radiyallahu anhu muy ñaari rakka ak ñaan bi nga xam ne moom la ci yonent bay saat saam wax mu nekk wa takunu salaatu rak'atayn min an-naafila ñaari rakka yoo xam ne naafila lay doon waaw mu ne imaam an-Nawawi mu ne waz-zaahiru annahaa tuhsalu bi rak'atayn min as-sunan ar-rawaatib wa bi tahiyyati al-masjid wa ghayrihaa min an-nawaafil dama lay wax li mu wax ba pare après ñun euh, euh, li nga xam ne moom lañ gis ak tamit li nga xam ne moom la ñeneen ci boroom xam-xam yi wax loo xam ne euh, après ñu wax la lan ngi ciy génne insha allah mu ne wa takunu salaatu rak'atayni kon gis nañ ko min an-naafila kon gis nañ ci hadis bii mu ne kon julli jooju day nekk ñaari rakka yoo xam ne ci naafila lay doon waaw min an min an-naafila mu ne wa zaahiru li nga xam ne nag moo feeñ ci mbir yi mooy annaha tuhsalu bi bi rak'atayn min as-sunan mooy euh, euh, mooy ñaari rakka yooyu mooy euh, julli rawaati bi ñi nga xam ne boo jullee tisbaar wala laata ngay julli tisbaar ak mooy yooyu nga xam ne day takk day day day takkaloog julli farata yi yonent bay sa sam jàngale ko taxawoon nañ ci ci masaalik bi rawaati bi ah, ah, nga ñëw nga jàng ko Euh, nga nga nga julli ko boo jullee ñaar yooyu comme nga julli ci ñaar loolu euh, li euh, di nga fi man ma boo boo sëlmalee man ngaa def salaatul istixaara bi waaye tamit bokk na ci li nga xamante ne nii tamit mooy man na cee dugg place am mooy tahiyatul masjidi mooy julli mooy booy nuyu jàkka ji comme boo ñëwee jàkka yonent way sa sam moo ne bu kenn ila ata ahadakumul masjid bu kenn ci yéen dikkee ñëw ci jàkka ji kooku euh, bu mu toog lu dul mu daal di rukon ñaari rakka voilà comme la mu waxoon Salih Salih ibn Salih ibn Salih al-Ghatafani tuddoon nañ ko fi loolu par exemple euh, euh, mooy ak mooy booy dugg ci jàkk nuyu gi ngay nuyu jàkk ji voilà loolu noonu loolu noonu loolu loolu mu ne loolu mel na ni ku ko julli loolu tamit dina mën a taxaw loolu dina jël place te dina baax kon loolu di benn affaire waaye ah ak wa ghayriha min an-naafila yeneen naafila ngay def waaw léegi nag euh, kon nañ taxawandi bala ñu àggali la àggale li al imaamu an-Nawawi rahimahullahu wax parce que euh, bon euh, <laughs> léegi kanta ñeenti rakka moom Euh, loolu tamit day xaw a yéeme mooy euh, kii euh, julli ñeenti rakka yoo xam ne benn taslima kese la def mooy la goo xam ne ñeenti rakka après nga def loolu loolu moom wallahu taala loolu loolu loolu niruwul ne loolu mën naa nekk en tout cas bu nekkee li boo kolewul ak hadis bi daal voilà <laughs> kon parce que leneen li mu wax moo ci wax loolu laa mu ne xoolal law daa bi du'a istixaara aqiba ratibati salaati az-zuhri mathalan aw ghayrihaa min an-nawaafil ar-raatiba wal mutlaqa sawaa'un iqtasara ala rak'atayni aw akthara ajza'a kaza ajza'a mu ne mu ne yonent <laughs> moo al imaam an-Nawawi mu ne waa ji bu istixaara mooy def ko bu ko aqiba ratibati salaa mooy yi nga xam ne day taqaloog euh, julli yi comme niñ la waxoon rawaati bi az-zuhri bu zuhri boog masalan wala book aw ghayra wala yeneen min an-nawafil ci naafil ar-ratiba euh, yi nga xam ne dañu taqaloog yële euh, la ñu tofale la ñu taqaloog na farata yi loolee boo ko defee wal mutlaq ak yi naafil yi nga xam dañ koo jooyal sawa'un iqtasara ala rak'atayn moo xam waa ji yem ci ñaari rakk aw aksar wala lu ko ëpp loolu mu ne loolu ak kooku dina doy waaye loolu laalu naan loolu niru ko quoi parce que bu dee waaj dafa julli ñeenti rakk quand wute nag li yonent bay saa saam wax nii mu mu leer nii quoi voilà mooy lii mu wax ne ida hamma eh, ahadukum bil amri fal yarkan rak'atayni rak'atayni quand même du du du du arma rak'at quand même voilà loolu tamit lu jar a bàyyi xel la eh, en tout cas kolewu daal li hadis bi wax insha allahu taala loolu daal mooy li nga xamante ne amaana mooy li gën a eh, dëgër waaw kon moo tax loolu wax wax jooju moom lees di seetaan law ak sara moom euh, moo tax al imaam al hafiz na xajar bi mu ko tuddee dane wa fiihi nazar waaw waaw <laughs> mu ne bon euh, lii sëriñ bi wax nag muy al imaam an-Nawawi euh, am na moom am na lees ci seeta barke li feeñ mooy mën nañ ne bu dee waa ji nawa waa tilka salata bi ayniha wa salatu al istixaara ma'an ajza'a bi xilaafi ma idha ma idha lam wa yufaariqu salaata tahiyyati al-masjid li anna al-muraada bihaa shughlu al-buq'a bid-du'aa wal-muraadu bi salaati al-istixaara an yaqa'a ad-du'aa 'aqibahaa aw fiihaa wa yab'udu al-ijzaa' liman 'arada lahu talab ba'da faraaghis salaa <laughs> Imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne eh, bon sëriñ bi nag lii moo am na lees ci seen parce que salaatul istixaara euh, euh, mooy bu dee ne mën nañu wax li mu wax bu dee ne nit ki da koo yéene avant ah, ah. lii en fait lii Imaam euh, al-Haafiz Ibn Hajar di wax mooy masalatu indi in mooy jël euh, benn euh, di julli benn euh, la dugal ko ah ci beneen loo xam ne farata la wala beneen la nga def ci loo xam ne yow boo ko def da nga waroon def ñaar ak ñaar mais nga jël bi yéene ko dugal ko ci beneen bi nga def ñaari rakk kese nga am ñaari pay une pierre deux coups waaw mooy da jël benn bi intimaam ko ci beneen bi dugal ko ci beneen bi waaw indiraj voilà masalatul indiraj moom la borom fuqaa yi xame lool masalatul indiraj waaw mooy da ngay jël bii dugal ko ci beneen bi ci yéene nag nga koy mane voilà lool nag la imaamul xaafizul bu al an al al al al ibn Hajar rahimahullahu taala di wax nii ne loolu doon nañ comprendre bu doon ne nit ki da koo yéene voilà mooy dafa dafa indiraj jël li nga xamante ni mooy salaatu istixaara bi bi muy julli li nga xam ne mooy euh, euh, raatiba yi rawaatib comme ñaari rakka yoo xam ne da koy julli ginnaaw bi mu jullee lenn ci farata yi mu yéene waale ne day defaale kiiwu istixaara bi voilà lool masalatul indiraaj dina ci dox waaw sinon bu dee yéenewu ko bu dee yéenewu ko parce que euh, rakka yële dañ leen a dañ leen dañ leen a lan dañ leen a yoonal ngir ñu topp ci farata yi soit ñu jiitu ko wala ñu topp ko mais sauf que euh, euh, istixaara dafa laaj yéene waaw parce que nant way sa saam dane ida hamma ahadukum bil amri falyarka mënoo ñëw rukoo ba pare da julli ba pare de bon kon de affaire bi ñëw sa xel boo naa ñaan rek non loolu moom defe naa mat <laughs> defe naa dëppoog li yonent bay saa ni nga xam ne toftale bi noonu la ko def léegi nag loolu lay imaamul alxaam na xajar naan man nañu ne mu ne sëriñ bi ñuy wax am na lees yi seet li feeñ daal mooy mën nañ ne bu dee voilà loolu li muy doxe ne rawaati bi dina ci jàll bu dee waa ji da ko hein hein dafa daf ko yéene boole leen bu boobaa ajza bi xilaafi ma iza lam yam yi bu dee ne yéenewu ko woon julli raati bay ba pare xalam dem ci mu daal di ne ay wakoon naa ñaan ñaan gi loolu moom loolu moom niruwul ne day dox mu ne wayu faariqu salaatu tahiyatul masjid mu ne bu dee boobu nag xanaa salaatu tahiyatul masjid amaana moom ñu dàqali ko ci ndax salaatu tahiyatul masjid moo tax yooyu yu bari da nga ko ciy mën a dugal parce que moom li ñu bëgg rek mooy nga soxlaal bërëb bi mooy jàkka ji boo agsee ci ñaari ràkka yoo fay def voilà bu boobaa moom man nga ko dugal moom man nga xanaa man nga ko boole fii waaw bu dee même même dangaa dem ba ci biir après nga boole ko ci voilà mais euh, loolu noonu euh, mooy ci noonu xanaa lay mën a nekk moom dañ ko ci dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy détaché waaw dañ koy détaché ndax liñ ci soxla rek mooy bërëb bi tahiyatul masjid na nga fa julli soxlaal bërëb bi ci ci julli te istixaara li ñu soxla mooy addu'a mooy ñaan ginnaaw gi wala ci biir wala ci benn partie les hadith yi nag euh, euh, en tout cas li gën a dëgër moom mooy ci biti la waaw li li li biti li ci li biti la quoi waaw kon parce que li tax loolu manu la nekk mooy que dem ba ci biir julli ba pare daal di ne bon dugal naa ko ci parce que yonent may saa saa li mu wax nii li feeñ mooy ne affaire bi mooy boo amee yitte bëgg a def dara la waaw mais bu ree ne da ñëw ba ba julli ko ba pare ne léegi yitte ga nga convoqué ko booy affaire bi euh, wallahu taala alam daal loolu mooy euh, affaire bi mooy des na ko quoi waaw te tamit ñeenti rakka wallahu taala alam mënula taxawu ñaari rakka yi. waaw même bu dee bon li xanafiya yi wax <laughs> wàllu naafile yi mais loolu rakatayni lañ wax fii quoi voilà loolu kenn waxu fi ni loolu insha allah mooy li gën a dëgër al imam an-Nawawi léegi ñu continuer wax ci al azkar ginnaaw gi mun a wa yuqra'u wa yaqra'u fi al-ula ba'da al-fatiha léegi lan laa ciy tari ci ñaari rakka yooyu kon lijjanti na ñaata rakka lay doon insha allah ñaar ñaar lay doon ci yoo xamante ne du nekk farata waaw mooy farata moom manu koo nekk mooy manumaa bu boobaa nga ne ma rakkaay fajar yi nga wax ma ne la waaw mais it manumaa tukki tukki boo xamante ne man damay wàññi julli ma ne bon comme que man tisbaar bi man ñaar laa koy julli kon nag euh, damay dugalaale salaatul istixaara ci biir dañ naan la non non non parce que yonent may saa saa dane min ghayril farida yow ñaar yooyu même bu dee dañ koy wàññi dañ la koo yombal dañ la ko woyofal nga koy julli fa euh, laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat ngeen wàññi ci julli loolu dañ la koo woyofal ruxsa la waaye e, e, yow manoon ne léegi nag dama ciy dugalaale istixaara parce que yonent may sa saa moo ne bu mu bokk yooyu min rak'atayn min ghayril farida yoo xam ne farata te yow loolu noonu même bu dee ci tukki nga nekk farata ci yow kon manoo ko def kon ñaari rakka lay doon léegi bu dee damaa nekk rawaatib yi ma yéene ci ne dama dugal al istixaara loolu mën naa nekk ndax ci départ bi la ak tamit euh, euh, euh, même même loolu al imaam al hafiz di wax rahimahullah wallahu taala alam tahiyatul masjid yi tamit day duggaale comme ci rawaatib yi kese mooy ne yooyu parce que affaire bi iza hamma la yonent bay saa saa wax bu ko bëggee ba pare nam mu def dara narru ko ñaar bu ko kon mooy mbir mi il faut la ngay bëgg mu nekk avant ngay dugg ci julli ji waaw te bu boobaa bu dee ne lool teewlu ko mooy nga ko que ça soit rawaati bi la ñaari rakkaay rawaati bi yoo doon def wala ñaari rakkaay naafila yoo xam ne mutlaqa wala ñaari rakkaay tahiyatul masjidi nga dem boole ci lool waaw loolu dina dox après nga ñaan ñaan gi kon nag wallahu taala alam léegi lan laa ci jàng imaamu Nawawi rahimahullah mu ne ci al azkar wa yaqra'u fi al-ula ba'da al-fatihati qul ya ayyuha al-kafirun wa fi thaniya qul huwa allahu ahad mu ne te nit di jàng ci rakka bu njëkk bi ngay jàng eh, ginnaaw bi nga taree fatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun voilà woowu ngay tari ah muy suuratul kaafiruun ak ñaareelu aaya bi qul huwa allahu ahad kon mu ngi noonu le <coughs> kon euh, euh, euh, mu ngi noonu léegi nag bon moom nag nee na sopp nañ buy ubbi ñaan gi almazkuuru mu daal di koy ubbi waxat mi bilham bilhamdulillah wasalaatu wa taslim ala rasulillah commencé ko alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah julli ci tay sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw kon nag euh, euh, euh, mu daal di loolu la al imamu alhafidu an-Nawawi daal di wax ci li nga xam ne mooy al azkar am na tamit ñeneen ci boroom xam-xam yi ku mel ne al al alhafidu al-Iraqi sëriñu al imam alhafid Hajar bi muy sara sunan at-Tirmidhi hadis bii ni bi mu koy sara rahimahullah moom mu ne al-Iraqi bi muy Sunan Tirmidhi mu ne rahimahullahu taala mu ne ah, man nag li nii nga xam ne moom la al-Imam an-Nawawi di sëriñ bi wax <laughs> man nag lam aqif ala dalili zalika waaw Abdullah man jotew ma ana Euh, fan la tegtaloo ne euh, qul yaa ayyuhal kaafiruun ak qul wallahu ahad moom la ñuy jàng ci euh, rakk bu njëkk qul yaa ayyuhal kaafiruun bii tegu qul yaa qul wallahu mu ne ah amaana amaana da koo jële da ko da koo da ko da da daa jël ñaar ñaari rakkaay istixaara yi boole ko comme rakkaay fajar nga xam ne sopp nañ ñu tari ci yooyee mu jël yooyee ak tamit ginnaaw maghrib ñaari rakka yooyee sopp nañ ci euh, euh, qul ya nga tari fatiha qul ya ayyuhal ak fatiha ak qul huwallahu ahad waaw waaye lii nag man maa koy wax mooy amaana it da cee da koo ci rakkaatay tawaaf ndax rakkaay tawaaf boo jullee ba looy sopp nañ nga julli li nga xamante ne mooy ñaari rakka yooyu nga tari fatiha qul ak fatiha qul huwallahu ahad voilà nga xam ne ñaari aaya la ñaari saar la yoo xamante ne nii day deñ loo euh, di wan lépp daal borom bi la ko waaw di set ci li nga xam ne yéeféer yi xamul dara jàpp ne ñoom ñoo moom seen destin moo tax laa a'budu ma ta'budun man jaamuma li ngeen jaamu pasuma li ngeen pas de waaw seen ni ngeen jàppe mbir yi kene yéen mbir yi ci seeni loxo la ne man jàppuma loolu waaw te yéen jàpp ngeen li ma jàpp ne yàllaay dogal te mooy def lu ko neex wala antum ma a'bud lii lépp maa ko wax laa wax waaw dañuy séparer wax wi ku nekk li mu wax man maa wax li waaw mooy aay yooyu boo ko seetloo euh, euh, euh, al imaam al hafiz iraqi moom duggul ci détails yi dane affaire bi amaana mu lien bi am diggante bi mooy kene suuratul ixlaas ñaari saar dañ ci am wéetal yàlla ak di ko sellalal lépp jaamu gi ak tamit te tamit ki nga xam ne te ki nga xam ne mooy tànnloo yàlla di bëgg dara kooku dañu ko dañu koo laaj mu sellal xalam ngir borom bi ma ne la nag léegi kaay détail yooyu man nii maa ko wax di la ci duggal laa la wax mooy lan mooy këne euh, qul yaa ayyuhal na waaw yéen yi yéeféer yi yéen ñi gëmul yàlla jàpp ne lépp yéen a koy defal seen bopp yéenay seen magi bopp yéen daal lu ngeen am yéen la lu ngeen ñàkk yéen la man nag laa ambudu man jaamu ma te gëw ma maa tambudu li ngeen gëm a ko jaamu loolu déedéet waaw man li ma gëm mooy yàllaay waaw man nag du ma nekk ab Jacques le fataliste toog di xoole naan ah yàlla dogal na ba bari déedéet moo ne ñun ngeen def waaw la yenente may saab waxoon qul wa kullun muyassarun ala ma xuliqa eh, eh, la jëf ku nekk daal nañ koy yombalal la tax mu daal di ñu daal di koy bind kon mooy dinaa jëf de <laughs> waaye lu ma man di def ci effort naa xam ne man du ma am lu yàlla bindoon illa ma kataballahu lii li yàlla bindoon ngir man loolu kese laay am waaye lépp lu may dal qul lan tusiban lan yusibana illa ma kataballahu lana li ñuy dal ci lu neex wala lu naqari lépp mooy lu yàlla bindoon ba pare ñun loolu lañu gëm waaye nag loolu gëm ko taxul ñu ne ñun dañuy toog di xoole du ñu def dara dañuy toog mel ni ñoo xam dañuy toog di xaar dee déedéet dañuy góor góorgóorlu waaye ñu xam ne suñu góorgóorlu goog yàllaa ñu may kattan gu ñuy góor góorgóorloo waaye lañ ciy am ak lañ ciy ñàkk ci dogalam lay jóge voilà kon nag ñun jaamu li ñuy jaamu yéen gëmu génn ne yàllaay dogal man nag gëm naa ne yàllaay dogal sama destin nekkul sama entre mais mais de yàlla ci loxo yàlla la ne waaw moom mooy def lu ko neex waaw mooy def lu ko neex nag waaw waaw ba ni aay boobu jeex léegi qul wallaahu ahad waaw mooy yàlla mi nga xamante ne moom moomu nag moom képp la moom kese mala tànn la moom képp waaw il ixlaas kalimatul ixlaas waaw te nit ñi bu ñu soxlaa as moom la ñuy jublu waaw waaw ah, moom moom yi nga xam ne képp keneen ku ñu fi naan dañ laa jaamu dañ lay jaamu yàlla la am na bàyyi bu dee nit la am na bàyyi am na ndey kon nag ko dañuy xam ne kii mënula nekk yàlla lam yali walam yural walam wu ko kufuwan axat bu dee denn naan am na loolu amu ko kooku nag la ñuy tànnloo mooy alwali fallahu huwal wali dellul ci loolu ñu doon wax fan yee yàlla mooy kilifa gi kon kooku man moom laay tànnloo voilà kon nga gis ñaari aaya yooyu munaasaba bi ñaari saar yooyu léegi al imaam al iraqi rahimahullah mu ne bon waaye bokk na ci yi nga xam ne anaama man nañ ne euh, approprié na nekk na loo xam ne lu munasib la <laughs> sa sa mbokk mi fay fay yow ñoojoor nga dëkk <laughs> ah ah sa benn waay masha Allah <laughs> moom moom laa mu moom laa njëkk xam ku dëkk ñoojoor ah, ami d'enfance la woon mu ngi Marseille léegi waaw akbar ku góor non lu macha allah ci wàllu euh, diine non macha allah depuis le Sénégal ah ba léegi nii <laughs> euh, euh, ndaysaan al imaam al hafiz ibn Rajab al Qawlaxi mas na <laughs> mas na ñëw mas naa ko ko présenté fi Lyon <laughs> fekk mu ñëwoon fi am benn fii fu demoon doon ma wax ne dafiy ñëw ma ne ko nañ dem mais saay ba mu ko gisee ak saay gaa yi ay julli nii jot yi gars yi gars yi seen groupe bi ñoom noonu mais saa yi te foofu bari nit la ab salon la woon bu rëy a rëy gars yi foofu la ñu jullee ah ci seen yoon na wu ci ndax yow li ngay gis yow euh, façon ñun ñi nga xam ne dañ naan bon est-ce que nit ñi duñ ma gis am na ñoo xam duñ julli parce que bëggu nit ñi gis leen ñuy julli ñoom moom foofu lañ ko dóor waaye devant tout le seen yoon na wu ci. julli après ñun ne waaye yow facilement amul sax day xalaat ak ñaar ak ñett quoi <laughs> waaw moom ñoo joor ñoo la. <laughs> waaw moom mi naan mi naan ñoo joor yi moom da da li ma reetaan loolu mooy dafa bari woon lu mu doon wax munaasibul loolu munaasibul loolu li <laughs> ñu ñaaxoon ne munaasibul <laughs> waaw baat baat bii da bëggoon lool naa ma le am na benn ma koy tooñe ko téléphone naan ko munaasibul rek rek waaw xaw ma mu ngi wax ba léegi voilà kon al imam entre minal mudhikaat la waaw al imaam al xaafis al al iraqi eh, rahimahullah mu ne amaana yi nga xam ne approprié na ñu jàng ci waa ji buy def istixaara mooy wa rabbuka mu jàng aaya boobu suñu borom naan wa rabbuka yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar allah allahu akbar waaw suñu borom di wax ci suuratul qasas wa rabbuka yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaar maa kaana lahumul xiyara subhaanallaahi wa ta'aalaa ammaa yushrikuun waaw mu ne amaana aaya bi jàng ko booy def salaatul istixaara ah amaana approprié na waaw mooy wa rabbuka waaw muy aaya soixante-huit ba suñu boroom ne wa rabbuka te yow sa boroom seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaxluqu ma yasha mooy bind lu ko soob wa yaxtaar te mooy tànn te la mu bind lu ko soob waaw kon nag mel ni dang naan boroom bi na ma tànnal kon te nga bind yow mi bind lu la soob di tànn lu la soob te tànnalal sa jaam bii taxaw sa buntu di ko fëgg ndaxu takk te ñoo xamul dara tànnalal ma li waaw maakaana lahumul xiyara ñoom jaam amuñu ak ak ak ak ama ah. lii la wa ma tashaa'una illaa yasha Allah xanaa bu yooyu feesul ci alquran léegi nan nga naan wow yàlla la nga ne parce que man bon je suis un kii quoi cartésien nangam waxi caaxaan yooyu mooy lan voilà yow kan moo la na eh, eh, daa daa li nga xamante ne mooyum xel wal iyaazu billah waaw waaye léegi daal boo waxee lool mooy mel ni yëfi diine moom amulum xel wala yaa yaa ñeme yàlla <laughs> waaw ah? maa kaana lawmal xiyara laa wax amu ngeen dara lu ngeen di tànn amuñu ak choix gu ñuy def lu dul génn neex yàlla subhaanallah waaw sob jàtt ñaalamaa borom bi waaw wa ta'ala na te sori na am maa yushrikun liñ koy bokkaaleel naan ñoom am nañu ak tànneef ci kadab ci yàlla yàlla am na waaye ñun itam waaw xayir wala taxtar way fa day faxtiyaaruna wa inna mughibatil wa inna mughibatil umuri taghibu yow da ngaa xam dara tawamaana <laughs> li nga reere démb sax fàtte nga ko waaw suba foo jëm heure bii fu mu lay fekk xamoo ci tus léegi yow nan nga jàpp ne yow yaay tànnal sa bopp yow yaa non non non non mu ne amaana laaya bii tamit nekk na loo xamante ne nii ah lu ama am solo la boo xam ne munaasib na eh, eh, ki daal di koy <coughs> di ko jàng <coughs> buy def salaatu istixaara waaye mu ne loolu nga ne waa lool mooy faatiha ak ak bi léegi beneen aaya beneen saar bi nag eh, mu ne beneen bi wa maa kaana li mu'minin wala mu'minatin idaa qadaa allahu wa rasuluhu amran an yakuuna lahumul xiyara te suuratul ahzaab waaw muy aaya 36 suñu boroom naan wa ma kaana li mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina mu ne aaya bii it ah <coughs> niru na ni approprié na muy deuxième rakk bu njëkk bi bi ma wax sànq deuxième rakk bi nga wax bi suñu boroom ne wa ma kaana li mu'min yellul <coughs> ci benn wa li mu'minin way ngëm yàlla bu góor wala mu'minatin du caagante ne way ngëm yàlla bu jigéen wala ngay way ngëm yàlla bu jigéen idaa qada allahu wa rasuluhu amran bu yàlla dogalee ndawam bi jottali ñu lu yàlla dogal am mbir ne yàlla de lii la bëgg ci yéen lii la nam ngeen doxale ko waaw an yakuna lawmul xiyara ñoom way ngëm yàlla boobee bu góor bee wala bu jigéen bi muy am naan wo yow yàlla ne lii laa bëgg nga def ngay ngay ngay ngay nga naan man am naa choix ngay choisir amoo choix y a pas de choix in kunta musliman in kunta sadiqa déem dëggu nga ci sa woote ngëm yàlla ci sa woote gëm ki nga xam ne mooy moom la yónnee muy rasulullah sallallahu alayhi bu ne lii la yàlla ne nañ def lii amoo droit di def leneen naan bon yàlla du yàlla yàlla mais waaw yàlla mais yëpp loolu day wane ne yow sa ngëm dëgëru waaw buñ ne amoo ngëm yu tuure waaye loolu mandarga la bu rëy la ne yow sa ngëm moom fell fellu bu màgg màgg màgg màgg mu ngi ci waaw naka la yàlla ne doxal leen lii waaw xam nga loolu mooy xaadisatu sayyidatu Zaynab bint Jahsh ak Seydina Abdallah ibn eh, ak Seydina eh, kii eh, Zayd <coughs> <coughs> bint Jahsh di doomu Umayma umay bokk ci badru ammaatu badri timi <laughs> umaymatun <laughs> arwa wa atikatun <laughs> ha ha waaw ñoomin sofiya tun waaw Allahu akbar lim leen lim moom borom xilaas radiyallahu anhu mu ne ah, ñii ñooy jaddaatu ñii ñooy maamu ñooy bàjjanu <laughs> wu mat wa di yonente bi alayhi salaatu wa salaam Umayma moomu mooy yaayu sayyidatu Zaynab ak say ñoom Seydina Abdallah ibn Jahsh eh, radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salaatu wa salaam ñëw ñaan ci sayyidatu Zaynab ngir may ko Seydina Zayd ibn Haarisa affaire bi xawuñu ci woon suu dara parce que Seydina Zayd bi ab jaam la woon boo xam dañ koo libéré may ko yonent bay saa saam bañ naan ko Zayd ibn Muhammad alors que sayyidatu Zaynab say radiyallahu anha al qur'an moom maamam maamam maamam mooy sangu Quraysh mooy Abdul Muttalib mi nga xam ne mooy euh, sëru sëru papa yonent bay saa saam moo ko moom moom bàjjenu yonent bay saa saam moo ko waaw léegi ñu koy may koo xam ne démb lañ ko libéré quoi. non <laughs> affaire bi xawu neex léegi nag borom bi wàcce li léegi nag ñu dëggi topp voilà maa kaana li mu'minin jaaduwul ci booy ngëm yàlla bu góor wala mu'mina wala bu jigéen <laughs> ila qadallahu bu yàlla nam nee ne lii nañ doxal lii wa rasulu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam an yakuna amran an yakuna lawmul xiyar ñuy am choix naan bon yàlla waaye yàlla mais min amri ci seen mbir loolu jaaduwul de moo tax war nañu seeraat suñu bopp ñii balaay wàccee dañoo arrêté lépp waaw mu nangu sëy ba ah waaw ñun moom fii la suñu borom di wax boot dekante ci xeet baaxul waaw inna akramakum inda allahi atqaakum la fadla li arabiyyin ala ajamiyin illa bi taqwa ak yu mel noonu nga xam ne alkufu moom fi diin la alkufu mooy li nga xamante ne mooy nawle ci diini la waaye du ay askan fii laa bokk kee feera bokk ñeeño la man giir laa wala ñàngam ak nàngam kee géwél la nàngam ak nàngam du loolu borom bi wax li muy wax ñu teg ko fële di doxal li ñuy doxal ki la ko ci gën a jàkk jàngale boo moytuwul bu jëfe jotee du ko jëfe waaw wala iyaazu billah yéen nu ngeen def ak aaya bi waaw te yaa ko fi doon jàngale ëllëg démb tay bu application jotee yow bokkoo ci wal iyaazu billah kon maakaa wa maakaana mu ne lii lu approprié la nit ki tànn loo yàlla xam ne la amuñu tànn ñun kon jaaduwul ci wéy ngëm yàlla bu góor ak bu jigéen bu yàlla dogalee dara waaw bëgg na lii na doxe nii jottalil ko yeneen tubay saa saam jottali ko ne seen boroom lii la bëgg an taku an yakuna lahumul xiyara ñuy amuk tànneef waaw kon amuñu galoo aaye bi munaasab mooy amuñu tànneef min amrim si mbir waman yasillaha képp nag ko mooy yàlla li yàlla ne doxal leen ngeen ne maa bañ man daal sawaay ah man mii nga xam ne garmi laa doomu diw bu fi ñëwee naan day ñaan sama doom wala nangam ak nangam yowee wala damay bañ damay nangam ak nangam ah ut wax sa waxi caaxaan yooyu naan wala di ut loo xam ne jàpp ne du sa nawle te foo ko teg parce rek jàpp nga ne moom ah non waa Louga la quoi oh waa Louga alors que ñun nous sommes les gens de Dakar les Dakar waaw wal iyaazu billah waaw ñoom nangam lañ sant ñun jóob lañ sant ñoom sekk lañ sant te sekkeen yi non nangam ak nangam ah ñoom sawaay taal lañ sant ta taal yi bon da ngay waaru ah taal yi il faut les revoir ah. ci alpulaar yi xatta ñoom il faut revoir les talents ah. alors que ñun on est ba gaar mi nangam ak nangam sa waxi caaxaan yooyu kon weddi nga yow mooy nga digalu yàlla mi la tere woon loolu ngay sedd boot di xante ci ay nit naan duma ah. kalobar ak ñun duma maye sama doom nangam parce que yoo xam ne ay boot di wante la jàpp nga ne yow ba nga ba nga nekkee nangam nga gën diw ah, borom bi na nag wa man ya'sillaha kay ku mooy yàlla ginnaaw bi mu leen waxee ngeen doxal lii wa man ya'sillaha ku mooy yàlla wa rasulahu ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam kooku faqad dalla kooku rek kuttus na sànku na waaw per perdition gu nekk dalaalan ak perdition mubinan ak cànkute goo xam ne gu leer naññ la mu ne al imam al hafiz mu ne ñaari aay yi moom yu munaasib la wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa yaxtaar ak wa ma kaana li mu'minin wala mu'mina ci aay be nga ko ci fatiha ak moom bii it ak bii loolu walla taalibeem bi nag al imam al hafiz moom na ne moom gis na ne booleel wax ak li sëriñam bi wax amaana moo gën a mat mooy jàng qul huwa allah fatiha qul ya ayyuhal kafirun boo ko paree nga jeg ci wa rabbuka yaxluqu ma yasha'u euh, nga jàng suratu qul huwa al fatiha qul huwa allahu ahad ak وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة banim jeexe voilà moom dane moom loolu la jàpp na moo gën a mat wallahu ta'ala a'lam waaw kon loolu lu ama am soolele léegi waa léegi salaatu istixaara faral la ah ndax yonent way saa saam kat dane ila hamma ahadukum bil amri fale yarkan rakan tay mais loolu farata la ah bu kenn ci yéen nammee <laughs> bëgg benn mbir mooy ci ñaar lay waxoon naa la bu dee benn mbir kese la amul leneen loolu amul choix waaw mais mooy na nekk minimum ñaari mbir jëm kaw na rukon waa loolu farata la ñu la noonu loolu du farata li a dëgër loolu du farata amul boo imam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah ne man xaw ma kenn koo xam ne salaatul istixaara moom euh, farata la quoi waaw <laughs> waaw man moom xaw ma ko mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu euh, ndax yi loolu euh, mu ngi noonu kon léegi nag yonentu way saat saam ne léegi léegi waaji la yo inni hmm, gis nga bees ko naree toppe nii